jotaay bi wax na boppam te toujours damay wax ne jëf moo ëpp doole wax suñu maam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa daan wax ne dafa wër alquran ci suratul Baqara ba suratul Naas yi yéen gis ci kenn ku yàlla lay waxee ne dina fay waxkat yi ñun jëfkat yi rek la yàlla di wax ne ñoom lay fay inna alladina amanu wa amilu salihat suñu benn mbokk mu baax bu ñuy wax Cheikh Abdoulaye Dieye mu ngi ca bitim réew dañ daan wax nañu nit du jëf baraw la nga wax ba dab déggal waay du jëf ba ba baraw la yow ngay mel ne di wax ba dab parce que jëf du wax loolu la naaru gànnaar ba waxoon gaa yi doon bind ay téere di diina di wax lu bon ci gaa yi moom borom maanaam yu weex mu xëy biir rek na leen ba ngeen daree wax yàgg na ba ngeen jëriñ bind ay téere di wax suñu lu bon yàgg na waaye benn tool ba laa leen di toll li ngeen wax ci ay fukki at ak juróom def ko ci ay téere sonn ko ci def ci ay conférence yëpp benn tool laa leen toll xam nga lan la. duumu ala inkaarina na duumu ala azkaarina kon xam nga loolu mooy yoon yéen sax leen ci bi ñu ji nga ñun ñu sax di wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah ba ñu dajeeg yàlla yéen sax leen bi ñun ñu nekk seen soxla ñun yàlla di suñu soxla ba ñu dajeeg yàlla. yéen sax leen ñun ñu nekk seen soxla foo leen toll seen yitt yi mooy li ñu di di xool li baax ci ñun li bon ci ñun li aram ci ñun li jagam ci ñun li bokkaale yaaram ci ñun li nga ci nekkul li li tegul ci sunna li tegul ci sunna foo toll sa yitt yow sa guddi sa bëccëg mooy ko li jëm ci yow koo koy li jëm ci fu mu toll moom li li soxla mooy astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim allahumma salli ala sayyidina muhammad lima walaqa la ilaha illa allah jawrul kamal hizbul sayfi hizbul mughni hizbul bahi mutaba'an wa asl ya man azhara al-jamila ya qul farida yaakutul xaqaayiq moom te yooyu dañ nekk suba bi woon ba amul jotu bu mu noyyee fu mu toll moom it yàlla yow xooloo yaa ngi ci moom mu ne defal loolu yow nga tax ñun ñun ñun ñu sax yàlla ba léegi yàlla la. jeex na tontu baagoo su nit ñi wolof lu ñuy wax wolof lu ñuy wax wolof bi nee nañ ku ku woddoo lammiñ soo soo noppee rafet ak garaaw wax yooyu. loolu moom ñëpp war a wut wàcc na wax di mu dem di li jëf parce que lammiñ lammiñ du du wo du waay ku ko wóor doo digg Moussa la jëf ñu ko Moussa wax doo ñëpp dee nañu ko xaar su dul loolu da ngay wax a wax a wax a wax a wax a wax ba tëj sa baay baa nga wax ba tëj sa yaay baa nga wax ba tëj sa maam baa nga wax ba jël sa bopp dugal def sa amee tëj na ràpp ba dugg toog te mënatoo génne nga xam ne yow yaa dugal sa bopp kenn dugal yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam yawmal qiyaamati nee na ñaar yi gën a dugal nit safara mu ne jaani ni ñu mat cent milliards de nit mu ne soo xoolee neuf cent milliards yëpp yonent nee li di yóbbu safara nee na ñaar yi la di yi ñu kepp yi ñu kepp mu ne li nekk ci diggante ñaari junni ak li nekk ci diggante ñaari bool yi Seydina Muhammad mais loolu mu ëpp ci li ñuy dugal ci sama te rab jamono ji nag lan mi moo ci gën a gaaw Seydina Aliou nee na heure bu nit yeewoon ba ñu tàngam ci suuf nee na jëri yëpp ñoom ñëpp dañuy mus dañuy def coalition sukk di ñaan yàlla ngir mu dalee ci ci ayu làmmiñ imam aad bu baax yàlla ñu ko yàlla fayal nee na lisaanul fataa miskun wa miskun fu'aaduhu walam yabqa illa surata lahmi wa dami kata baax imaam yaa ngi ko nangu rek yaa ngi déglu rek affaire am nga xamul rek parce que baax bari xam-xam te yéwén ci te mën koo joxe te du place tous defar ñëpp la ah bon ak wér ak wér wallahi alazim ku toogul mu mu jàngal la nii tamit ci moom ngay fooree la ngay doon jotaay maa ko wax wallahi laa nee na nit ñaari parti la nee benn parti nit mu ne muy ram ñam mu ne beneen xaajam mooy xolam nee na mooy làmmiñam nee na beneen xaajam mooy xolam lisaanul fata nisfu tam làmmiñ wi mu ne mooy moitié doomu aadama wa nisfu fu'aaduhu mu ne sa deuxième moitié c'est le cœur moo tax Sofia Diop bañ ne ko indil ñu doomu aadama la ci gën a baax mu daal di dagg laaw mi ñu wax daal di dagg xol ba xam nga ko jox ne ko indil xaalis bi ñu gën a baax mu dagg laaw mi ñu xol ba indi teg indi dagg dagg dagg xolu xol ba daal di indi teg ñu ne ko indi li ci gën a bon mu daal dem waaxu ñu tibbee beneen laaw mi ñu xar indi daal tibbee borom beneen xolu xar indi teg. te doomu aadama lii moo gën ci moom waaye doomu aadama lii moo gën ci moom lii mu am lii moo ko am lii moo ko rey lu ma xam lii moo ko ñàkk li mu lu mu ñàkk ñu bokk kon doomu aadama lox lammin la ak xol su nit ñi di soxla loolu jamono ji yu bëri problème yu bëri yow fexeel ba ci islam yi fexeel ba soxal bi bu bu ci fanaanal moom mu ci fanaanal moom loo xam ne suñ ko génnewoon wax tekkul su def nga am nga soxla ñëpp xeex fekk loolu amoo ko rek baaxul bu ci fanaanal soxor bu ci fanaanal ñaan bu ci fanaanal ay yéene yu bon loolu day gàttal fan wax naa leen ci conférence bi keroog man leen bu njëkk dañ wax ne soo demee te sëg ya ña fa dee ñi ko tooy moo leen rey de man ñu loolu naan wax man leen loolu démb la tay nag soo demee te sëg ya ña fa dee soo demee nit ci ëpp xol moo leen rey xol parce que da ngay jël ay mbir ay vinaigre ki foofa ay yéri yu bon yu lëpp rokko ko sa xol di ko ci def di ko ci dee parce que sa xol moom nga tànk ak yu bon xas ko suñ bi ba mu set di yéene ci lu baax chargé ko ay yéene yu rafet ah bëgg naa def ci jàkka ji cent millions bu jumaa ji de bëgg naa koo karale ok bismillah bëgg naa de du ñuy jaamu gi ñaari nag yóbbu ci kër ba bëgg naa gan yu ñëw ma teral la bëgg naa moo bëgg naa daayira cheikh bi ma def ma yóbbu ci fukki nit ñu dem ziyaare cheikh Tidiane bëgg naa waata di natu ma yóbbu leen ñu ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga yéene ndijj yooyu ngay sol sa xol di ko sol ba mu leer gis nga yéene yooyu billahi benn yéene boo am son borom yokkala ko safar waaw ba gën a duñ bëri yéen ñi rafet gën a gudd sax parce que fu mu toll day góorgóorlu ci réaliser ne yéen a ñëwee. daal réew yëpp xam ngeen ni ci xol la te xol mooy problème bi réew mi julli bari na na naafila yi bari na ñi baax na wër kii wëli fi bari na tasaay di xumb la mais ana résultat yi zéro pourquoi parce que les ne répondent pas mais bokk ci gàkk gàkk julli te biir daal bii nga doon gànnaay boo ko gis ko di ko mu pare ah si ñoom it ah te biir daal yéeroo ko tout souvent. soo sañoon dootu ñëw sax ci maanaam bi day am taar ci port gauche ak port droite ñaari taar ba dootu ñëw mukk ci maanaam bi ndax yéen ñu bon te yow nga ne julli bi te yow nga ne taalibe Cheikh c'est ah, pas normal waaw ah, des na des na billahi juru sunu jàkkee yi mu xumbee su ko sunu xol yu xumbe woon sunu wasifa yi ni mu xumbe su sunu xol yu xumbe woon sunu sikka yi ni mu xumbe su sunu xol yu xumbe woon billahi réew mi duñu am benn problème dañuy xam nga ñu dañu yóbbu dara ñoom ñoo ngi dem di lijjanti problème boo xamante ne fa ñu jublu problème ba mais suñu ne famille Diop la seen kër di lakk te kër ga moo nga tellement malade yow mi nga xamante ne ay sapeurs pompiers ñu ne la kër ma malade la famille Diop la yow waxuñu nga dem kër Mamadou Agne mais nga dem kër Seye ba nga félicité famille Ndiaye mais bala ngaa ñëw ñëpp de loolu mooy problème bu ñëw mooy fi ñu jublu ko li jënd du foofu ñu sonal crise crise crise crise da dañuy nax crise amul crise amul dañ ma war a wax dafay nekk ci milliards ci réew mi nekk ba mi amee ba tey waxam dëgg yaa bëgg tabax ana kirim kon kirim bi kirim bi coow la dañ ñu koo gëmloo def ko muy ay ay rumeur ba gëmloo ko nit ñi mais xam ngeen ni tey jii li ngay dépassé tey jii li nga dépassé deux mille dix bi dépassé woo ko deux mille neuf li nga lijjanti deux mille dix bi lijjanti woo ko deux mille neuf li nga réalisé deux mille dix réalisé woo ko deux mille neuf li nga mën ren jii mënoo ko woon daal dix ans ci ginnaaw mënoo ko woon li nga dégg ci média di rajo bi ak di télé bi dégg boo ko ba lu juddoo ba tey ñoom seen dund ñi amuñu leer ñun sax xamuñu milliard ñoom baba ñii ñoo xam milliard ñii ñun million dugub première fois bi maam alaaji moo ko jege dajale un million di ko yóbbu fii di ko yóbbu alaaji abdoulaye ci jumaay gawar gi mais nit ñi dañ doon ñëw ci taal bi di xool million parce que mësuñoo gis million wallahi alazim su ko teel loolu di dajale waaye su ne ni billahi la wax xale bii soo xool nekkoon loo bëgg billahi doo wax million milliard la lay wax da ngay ñu bëgg a gënoon crise dafa am crise bi foofu crise bi xam nga fan la c'est dans les naa ko bëgg ci dem fii ci tuuti kër góor gi am na maa ngi fi mooy caa ñu mën waxoon ne su taa dee da ngay doon juróomi nit dañ ko doon ñaanal góor gi ci et yàlla bu ma gaa a xam ni Cheikh Tidiane tàmbali na fii si maa ngi fi wutu nii moom maa ngi xam loolu yëpp la waaw maa la ko wallaahi yàlla xam na ko bu baax mu Moussa Tade wuli ko Moussa Tade wax jullit yi wallaahi yàlla donc ndànk dem di ci kanam gi lakk ñuul nga xam ne kii ragal yàlla rek moo koy ci xol bi ba lakk kanam gi nga bis xotti ko ci ci ci digg jëloon bëggee di tàcc ma tafel ci yàlla ngeen di salaatu wallaahi yàlla bari njëriñ su la ñuulee rek jeex na di nga doon juróomi fan yoo xam ne dañ koy soxla des fois wallaahi yàlla ca mag ña keroog sama wax la ne sama borom yóbbante na ay xéewalam ak ay teraangaam waa adduna ak waa Sénégal waaye ñam ko jox ñoo ko nag waxuma leen ko soxna Marème ah ñu tur laa ko wax man leen yàlla yónni na waaye ñi mu jox pour ñu joxe ñoo jotewul ñoo ko bloqué nag rek nag rek ku la nag jox. waaye nag naaj yi non c'est pas normal mais seen jur yow wóor na yow ce train de vie cent mille francs yow yow yow ce ce train de vie cent mille francs la te li nga defee dix mille francs yoo xamante ne lu soxla ko da nga def foofu pour ay li ñu si tax mu neex la mu yónnee ba nga jënd studio boobu yooyu la soxla ko mais su la yàlla defee deux cent mille xam nga loo war a xam jërëjëf si bàyyi wu nguur gi Ahmed Malick wallaahi doomam léegi yow nga amul benn bi mu cent mille francs yàlla wërsëgal la deux cent mille yaa moom cent mille mais cent mille say jabaru ko moom ak say doom ak say mbokk jox leen ko y a des gens qui ne comprennent pas ça da ngay nekk ci famille yàlla ubbi leen buntu wërsëg. yow yow yow yàlla moo la jox la joxal say mbokk. léegi nag soo béyee ba engrais ba nga naan liggéey yi yóbbu dañoo ñàkk jom ak dañoo nangam nangam soo borom yi xëy voilà turu am ba muy liggéeyee ñu jël jàppal sax tëj sax mu jeex. mu jeex nga xam ni nag tey yow wërsëg lii sa wërsëg yow yow ci sa wërsëg war nga ko jël jox ko sa jabar jox ko sa doom mais la jëlee say mbokk yi nga war a dimbali ñoo ko moom kon yàlla yónnee na waaye ñoom ñoo ko tëj jëw xale ñu ci nekk ci lu baax xam leen tabax yi léegi xam leen tabax yi tabax yi tabax waaw ki la gën a jàpp ndax ak jooy dugub tamit dugub jaay gis mu laal benn affaire laala laala tel jëm ñaari état taxaw suñu ñuy jaxi daal suñu ñaar waaye ji bi daal baax la lay suñu man yooyu du ma ñaan du ma jàng daal damay def ñaar muy laay def ñaar muy du ma non loolu ma lay ñaanal lu may ñaanal man kay su may ñaanal kay nekk ci sàkkat wala kay nekk ci néegu deng moom laay ñaanal mi bokk laay ñaanal jërëjëf Fade jërëjëf mi loolu la donc ku loolu dal réew mi fexe leen ba yéen ngeen dal mais ku ci yàlla bi nga dem ba yéen yéen ñëpp ay élèves ngeen ay étudiants ngeen mais boo bul bul beew mais bul réew mais bul gis sa bopp mais xamal ni li yàlla jotu salaire quatre cent mille francs salaire ingénieur trois cent mille xam ne du pour yow amoo jabar amoo doom amoo waxaale amoo far u dëgër u dëgër amoo gën bu dëgër amoo daa yow dara waru la ci kër gi ndekki sax mën na la ko jox ba ne nga yéen ko waxante ni premier salaire la nga jox nga mu commencé ci kër gi émission bi tam la gaaw leen ci kii bi ah lu la añ bi nangam naan pourquoi parce que moo gën a saako ci yow. torox nga torox nga doy liggéey ñetti weer ngay liggéey soo commencé ñu war a def jabar ñu dàq ñu dàq la baa nga dem jël am ñaari junne ñu ne dix millions la te dix millions nga jël baa nga dem xoolal sa kilifa mu dàqul la jeex nga ñëw nga toog ci biir kër gi nag ànd ak gars yi loolu du noonu mais nag yow bu ngeen def attention def leen attention ci at yàlla dafa maanu dafa tabe min jaari injuste nañu injuste nañu injuste nañu déedéet yëpp dañu ko bàyyi nit ñi am jàmm ah yàlla li mu wàññi ci jigéen nit ñëpp mën nañoo am soxla parce que li mu bind ci jigéen moom la ñu bind ci góor pour ñëpp am soxla la ku nekk am ñeent ak lu ñëpp mën nañoo am ñeent ak jigéen jum yëpp yàlla programme yi noonu koo programme yi noonu nekk yàlla moo ko indi ba mu doy gis nga suñ ko séddalee normal ñëpp dinañ lekk ba mu lekk xoolal jiw xool leen ba àdduna amee ba tey mos ngeen a dégg ñu ne géej géej gi amul jël allah waaye xam nga loolu li ngay fàtte moo tax yàlla ne kulu min tayyibaat min la min mi ko minu istibaat la loolu lay wane ni bañ koy jibee du jeex min la wax la jëlee lekk leen ci xéewal yi kon loolu lay wane ni xéewal yi du jeex xam nga soo xool ne lekk leen xéewal yi waaw ñun de loolu lekk leen di alxuraan dafa gaaw dafa ci biir lekk leen di xéewal mooy indi nañ boolu ceeb bi xam nga man météo bi ñu indil leen boolu ceeb mais bu dee nit laa wax dëgg yàlla mën naa ci am sama 15 tibb ak juróom-ñaar yi moo mottale ci suuf xam nga jug dem sama yoon mais ñu yoxal boolu ceeb nga ne boolu ceeb ngay lekk ndax ndax xam nga dox nga billahi doy fa dox daal li mu ji dégg naa am na lu koy def nag dégg naa ñoo xamante ni saa rek 2000 yëpp saa rek ah. taxaw rek tardé rek suba ak loolu lu dul dégg naa mais loolu wóorul su la joxee puudar ceeb mais dafa am loo ci war a lekk après nga bàyyi keneen lekk wala ñu teg keneen ci ñàkk ci fan bi ñu yokk ko léegi yàlla nee nañu lekk leen ci mbooli bi waxu leen lekk leen mbooli bi parce que ceeb bi fi muy jugee du jeex min tayyibaati maa razaqnaakum yàlla jël leen ci xéewal yi ma leen xéewale kon xéewal yi du jeex day wallaahi dañ ñuy nax du dëgg waxu yàlla moo mooy wër. wallahi bu li ñuy wax FMI li muy wax du dëgg Banque mondiale li muy li muy wax du dëgg daaw la baax ci dañuy def du dëgg yàlla li mu wax mooy dëgg ceeb bi du jeex ndox mi du jeex suukar bi du jeex xéewal bi du lu du jeex dara du jeex lu dul lu yàlla jeex dañoo moom ñu bëgg a dugal problème ak ay kilifa bi demee pour nit ñi fàtte yàlla fàtte yeneen bi ku ci nekk gis nekk ñu koy dégg ay waay waay waay waay ay waay waay kilifa waay ay waay fekk xoolal affaire yaa ngi doon kan moo koy gisee koo jeex dañoo xam ne dëgg la métti na waaye waaye dañuy dañuy dañuy mëccaat ba ba ba ba daal suuf waaw waaye ceeb bi dañuy ñun ñun ñii ñu koy jël di ko di ko xale yi di ko def di ci toggaat ay kii ay bari leen xaw ma demee noonu day baax donc yëf yi ci c'est dans les têtes et les cœurs dañ ra dañ raxas xol yi hmm? raxas xol yi ah raxas xol yi nañ raxas lan nit ñi ba mu set ci tudd yàlla raxas xol yi ci teewlu yàlla dégg dégg ngeen ma raxas leen lan nit ñi tudd yàlla ba mu set tudd yàlla di ko tudd ba mu set wécc ngeen raxas xol yi ci teewlu yàlla teewlu yàlla laaw di ko bàyyi xel di ko tudd di ko yëg xam ni moom fii ni demul fenn billahi ñu koy ñu kon jàpp xam naa ni war a def incha allah ci koor gi le 22 ah, ci jullekaay fay Bakhia fay ginnaaw kër Marème Seck xam naa ni gars yi ngi waxtaan ay pour ñu waxtaan ci crise bi parce que crise ci war a wax mais ci war a wax wala boog mais dañ ci war a wax la crise et les ci kàr ay way yi ay courses yi ay non l'islam lépp la l'islam c'est tout. gars yi wax dëgg dégg nga président kii ci crise bi il est inondation al azma wal fayda la crise sociale point ah oui oui ça ça ça renferme tout la crise sociale ñu ngi jàngale def ñoom ñu sont bons la crise sociale mais xam nga du mu nekk thème bu thème bu xosi quoi thème bu agaçant parce que doo ne la crise sociale loolu ñu jàngal ko xam mais soo ne les violations les mbënd loolu gars yi dañuy ñëw daal dañuy ñëw dañuy jaay donc dañuy ñëw déclaration bu tàng laa déglu maa ngi ko wax. wax leen bu baax ñu xam ci tout ça dañuy nax dañu war a leen jox ak impôt man demal fuur ci impôt ñun loolu la jàng impôt ngeen xam luy impôt yéen a xam réew mi xamuñu luy impôt. war ñuy ñaanal xamuñu xam nga xamuñu luy lemboo sax la ñuy waxtaan lembo pour laa leen leen billahi fi muy jógee fi muy jëm ak ñu ngi koy calculer ni muy génnee ba ngeen xam yéen seen àll bi muy jëm ba yéen borom borom borom kii borom garab ay ministre ak yooyu pour pour ñu xoolal sax nga mën ko mettre nekk rek xam ni sa sa xaalisu bàyyi moo tax muy am ligne téléphone bu mu la dosé loolu jàng moo koy maye pour nga xam ko su waxee nga maitre ko ñeent juróom-ñeenti maitre jox lii nii suñu xaalis la essence suñu xaalis la ñoom suñu dund ñii suñu xaalis la dund ñii am nañu wax indemnité de direction wala ko salaire <laughs> de base am indemnité de direction parce que mooy jiite ci école bi. kon àq boobu am na lu ci war doole mën naa nekk juróomi junni wala juróom benn junni wala leneen. yooyu yëpp dinañ ko leeral ba ngeen xam incha allah yàlla ñaar jàppale am na. yàlla ñaar jàppale jaay si islam mu saa su ko defee kon nuñ góorgóorlu bu baax nan la rasul laa nit ñi ci laa ilaha illallah ba mu def ñu raxas sunu xol yi ci teewlu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba mu def dégg ko ci biir ñaar gi. ñoo ngi wax yàlla ne ko ma ngo ma ngo ma ko yàlla ñoo ngi wax yàlla naan ko ya rabbana ya rabbi yassir lana amrana yassir la ilaha illa allah yàlla ñoo ngi ñaan nga yombal li jafe xam nga lu jafe lu jafe du kii du crise bi dañuy nax li jafe mooy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sama gàll ci yow dëggu ci yow mun nañu yàlla ne ko yow yombalul ñu loolu ak tëb diir ak tëb jafe wax yëkkati ko nii rek yow mën na ne sabaat du neexee mën nga du du du ngandee mën nga ko soo wéree mën nga ko waaye dëggal ko doxee ko waxee ko mu feeñ ci saa yi feeñ sabaat yi sooy dox muy moom sooy lekk muy moom sooy lépp te lépp di la ilaha illallah loolu moo tax moom la ñu yàlla na ko yombalal ñu am ci yàlla yombalal fii ñu ne ko wa hab lana ya rabbana ya allah miftaha la ilaha illallah la ilaha illallah dafa am caabi ñu ne ko yàlla jox caabi la ilaha illallah am caabi am caabi bu ko yàlla joxul la sax woo ko ñu ngi fay nekk di mel ni lu 35 du am dara parce que yoroo caabi bi xam nga ji néeg bi du ñu defoon cent milliards cent milliards ñu ne ñu ko seet te mënu ko tijji lu muy jëriñ donc ñu ne yàlla laa ilaha illallah mu ëpp milliards néeg baa ngi nii gis nañ ko xam nañ ko jox ko jaar ci ñun. mu mel ni néeg bi dafa la dem ñu ne ko kon waxaat naa yàlla danaa yàlla misbaax la ilaha مصباح الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة ذلة لا شرقية ولا غربية فأيوة ñu ne ko kon fi ñu jëm dafa la jox ñu kon lambu laa ilaaha illa Allah misbaax laa ilaaha illa Allah ñu ne ko fi ñuy jëm ñun ni ñuy peese woo ak bokk lañ koy peese woo bokkul foofu xadaratul kursi la te fii nag moom mooy àdduna mooy dayoo ñu ne ko kon boo xam ne yaa rabbana yaa rabbana nii daanaka laa fi daal la jox ñu balaa laa ilaaha illallaah ba nga xamante ni lépp lu ñuy ci pays ba dafay tolloo ah, teg jiitu pays ba muy ñuy daan ci balaa léegi nag jox nga ñu caay. jox nañu lamp bi bu ko leer nañ gis nañ li ñuy wër jox nañu teg ci lii ba xam nañu ni ñu lay doxee góor si lañu waa jaar waa saa dañuy dox dañuy siggi wala dañuy sëgg dañuy dox dañoo war a defee nii wala nee la ñu war a defee yëpp xamaagoon ko léegi foofu hablanaa yaa rabbanaa ya allahu asraara laa ilaha illallah laa ilaha illallah dafa may secret boppam yoo xamante ni moom laa ilaha illallah moo ko moom bokk ko kenn yàlla jox ko secret ma am sir mooy un secret un asraar mooy pluriel bi des secrets il y a une différence entre le sur et les secrets waaw xule parce que sur mooy jur ay asar sur mooy ëpp ñoom suñu jur xam na li may wax mooy numéro cinq léegi ñu ne ko jox ñu secret waaye suñu bëggee mu jëriñu jëriñu fii jëriñu fee jëriñ pour ñu waaw lana ya rabbana ya allahu anwaar la ilaha illa allah la ilaha illa allah damay leeru boppam yoo xamante ni képp koo xamante ni daal na tëjjël ba mu daan soxol ba mu daan sa yaram ku la gis xam ne kii moom la jox yàmba ku la gis xam ne kii moom la jox yow ñu ne ko loolu léegi c'est pas euh, c'est pas lu ñu la wax palpable c'est pas concret kon dañoo bëgg nga xam nga may nga ñu lu abstrait mooy lumière c'est abstrait ni xam nga léegi daal xam nga lii leer waaye jàppale leen jàppal wala ko jàpp kon c'est abstraction ah, ah, ah mais c'est une abstraction du concret kon léegi jox ñu lu concret c'est abstraction lañ may fii may ñu lu concret lan mooy lu concret alhamdulilah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah dafa may def boppam ay def yoo xamante ni ci biir xuus di jaay ñu ci biir laay laay la soo xuutee dugg dimb ci teraanga yi génn jaay jaay danu jàll. waaw xam naa yàlla ko naa yàlla ndaw ah laay laay laay laay la dafa may teeni boppam ay teen am na secret yoo xam ne ci laay laay la la ci biir teen la nekk danu jàll la soo amee ndox am suuf. mais il faut nga jëmbat soo jëmbatee dafa war a fay tuuti nga ne ma xam ne naa yàlla bana yàlla ismaala laa ilaaha illallaah may ñu firi bi laa ilaha illallah laa ilaha illallah mooy firi boppam yàlla ñu ko lekk waaw waaw ñu mel ni firi yooyu gars yi dañuy yaakaar ne ay pomme ci banana ci mango déedéet nga ne ko leer na nañ nga ne ko wahab lana ya rabbana ya allah uluma la ilaha kon firi yi mooy xam-xam bi uluma la ilaha illallah waxoo ilma waxoo ilma waxoo xam-xam xam-xam yi ay xam-xam la ilaha illallah du jeex ba nga paree nga ne ko xam-xam yi dafa bari te ñëpp xamuñu ko am na ci xam-xam yoo xam ne mën nañu koo séddoo nit ñi am na xam ne mënuñu koo séddoo nit ñi la ilaha illallah am na loo xamante ni ñëpp mën nañu ko bokk am na loo xamante ni ñenn ñoo ko moom léegi la ci ñenn ñi moom dafa nekk ci ay ay trésor moo nga ne ko hab lana ya rabbana ya allah kunuuda la ilaha illallah les trésors de la ilaha illallah léegi nag nga ne ko yàlla jox nga ma trésor trésor def ay xam-xam xam-xam yi moom mooy yi laa ilaaha illallaah xam-xam yi ñoo ngi nekk yii ñoo ngi nekk ci ay jéem dem naa jëriñu ko yii ñoo ngi nekk ci ay ji ay dex dem naa jëriñu ko yii ay leer naa jëriñu ko yii ay secret la dem naa jëriñu ko te affaire bi xam naa nañ koy doxee ak lañ ko ba am naa sama yoon. jox ma ma caabi ji ba ubbi naa ba tiim naa bagaas yi kon yàlla wa abdanaa yaa rabbanaa yaa Allaahu qul wa laa ilaaha illallaah jox ma ko nag man mën a yenu trésor yi mën koo yóbbu li nit ñi jaay ñoom. wa laa ilaaha illallaah. nag nag ni gaaw am na kii bu yor léegi nag gaaw boole say ñëpp parce que jullit doon lay ñaare man ñu ne ñëpp liggéey ñëpp jaay noonu la ma la waxee hmm. mooy lan. nga ne wahab li man yazuruna yallahu anwaar la ilaha illa allah képp koo xamante ni nuyu na rek yàlla yàlla may ko leeru la ilaha illa allah mooy loolu ku nga nuyu rek mu ne la ziar naa la ñàkk waxal mu ñàkk la ko wax yëpp yàlla jox ko leer su la nuyoo jiw bi la yàlla jox ko leer su la nuyoo bëgg la yàlla jox ko leer su la nuyoo bañ la yàlla jox ko leer wallahi la wahab li man ahabbana yallahu képp koo xamante ni moom gis nga waaye dégg na ma bëgg ma yàlla jox ko lan islam la ilaha illallah mu toog ba jàng rek di julli di woor di nangul yàlla di def ay naafila ba bés kër mu ne yow daa la sëñ bi sëñ bi man de biddaay daa mën a dara lu baax biddaay dama naan dégg bëgg la rek ci joxe boobu la ma yàlla dimbale ba sëñ bi maa ngi nangul yàlla. am ci yàlla waxab li man jaalatana yàlla yàlla maa ngi lay ñaan képp koo xam ne toogaale ak man. toogaale nag ñaari toogaale la ci sa jëmm ak sa ruux am na ñoo ñoo ko faram lii daal ñëw ñu ci jotaay lii ñoo ñoo def seen téléphone di déglu waxtaan bi ñii ñoo nga Maroc ñoo ñoo nga ci ñii ñoo nga Italie ñii ñoo nga Espagne ñun ñëpp ñoo ngi fi kon ñoom ñoo ngi toogaale ak ñun nga ne ko yàlla ñoom ñooñu jox leen kii maanaam laa ilaaha illallaah sori nañ ñu waaye seen xol yu xol ko def ci gëm yàlla ba ñu xam ni jotaay bi ñu bokk ñun moo leen ko may léegi nag rajo yi dañuy boole dañuy boole internet su dee ak beneen ak beneen day wax ak li man sami'ana yàlla maa ngi lay ñaan képp koo xamante ni dégg na tur wi wala ci kàtt yi ko nit rek su ko déggee rek su ko déggee rek yàlla may ko muy rafetal àdduna am rafetal laaxira même si yàlla booy. nga war ci nag ci yow nit ñi xam nga fii li moom xadar bu ko ci léegi nag dégg nga ba waa Cata yaa ci balaa wu bëri yaa ngi ci ci Fapal. affaire bi fanaa ko la fa xaw ma si gerte yéen ñëpp yéen a ngi daaneel. la ilaha illallah la ilaha. حبيب الله waaye su demee julli baa muy koowee ca di caataane yàlla wala muy fontoo Muhammad Rasulullah wala muy muy muy lépp lu bokk ci lu yàlla dégg daganal mu ngi araama wala muy araama lu yàlla daganal xamal ni seytaane dugg ci biir xolam yàqu ko mel ni ku ko yëgee ci biir yàlla yi fekk duggul ci benn biir yàlla ci wàllu biir mbéy. alors wax dama benn wallaahi am. kon yow cinq heures mën a maa ngi koy nañ ko waaw kon ma ko. kon dafa aw su ci bu dee ci dëgg la nekk teedal nu mu mel Muhammadu Rasulullah bu dee Muhammadu Rasulullah mooy kilifa moo koy wax muy def di ko tere muy la xamal ni kooku wali la arif billah waaye su dul loolu rek xamal seytaane wali laay dafa am ak wali seytaane wali laay lu mu def ak wali seytaane waa ji nee nañ ba mu toogee sëriñ ba sëriñ ba jël kaale bi sànni mu nekk ci ngelaw li moom dafa jël veste bi rek sànni mu nekk ci ngelaw li te kii bi sawee du laabu waaye bi sëñ bi sànneel gaalaam gaalaam muy naaw moom dafa tëj sànni veste muy naaw kii wëlu seytaane la kii wëlu yu naa la ku nekk day def ci kéemaan réew mi nag loolu mooy problème bi mënuñu xam ne ku yor ay xuraafaat ak ci xërëb ci caaxaare ci ay jinne yu bon ak koo xamante ni yàlla rek mu nekk ci moom mënuñ koo xam ne parce que dafa nuyoo parce que ku nekk ci xuraafaate caay-caay yi ni sëriñ bi def lay def day julli day woor day lii day kii gëm yàlla léeg-léeg mu jooy sax fekk suy taare la suy dugg ci biir suy naafee su ne allahu akbar loxo yi ci biir tubéy maa la ko wax jàpp away maa la ko wax suy taare lañ deret dañuy sangoo di julli ci deret day xar deret xet di julli ci di jublu lu gox jublu di jublu di jublu di jublu sow alors yooyu doo koy def mbooloo mi day dikk xaalis bi day dikk te nit ñi benn doon yaa nga ko doon def benn doon yaa nga ko doon def coow li coow li coow li coow li doon yi rek li doon yi jeexee gars yi dem sa yoon daal ñaar mu gën ci façon boobu baaxul musiba ñoom ñëpp nag biñ na billahi laa wax ku yaakaar ne suñu wala saafara wala suñu mën a la ci musal yàqu nga ki ci mën a musal kenn mooy yàlla yàlla ci yàlla musal parce que dañuy fexe tàng na ñu jàng ba mu mokkal ko xam ko miin bu maîtriser ko ba noppi rek daal def le pacte le grand pacte avec le diable xam ne ñoom safara la jëm billahi mu wéetal mu waatal ne moom safara la jëm billahi la xam na boo joxoon ah sëñ bi man xam naa damay lakk rek maa ngi xewlu ñu rek digg rek parce que def na ay pacte ak ñoo xamante ni gëmuñu yàlla ñu ngay def loolu bon nga ku jël si bu baax. jël kaamil alxuraan def ci heure boo xëyee suba xëy taw noo mën a taxe te teewul nit ñi su ko la raamal jox la ci waaw c'est ça c'est ça. yàlla ci yàlla ñu ñëpp xale yi yàlla moo tax mu dëkk te maam Alxaaji Muhammad di wax na leen wax na leen saafara si dee maam Alxaaji nee na leen suñuy xëccoo suuf ba nga doon bëgg a jóg nee na leen woon taalibe du sopp jeunes yi dañoo sopp da ngeen a sopp da ngeen a sopp koo leen dégg ñu ne ngeen baax daw koo leen dégg ñu ne boo ngeen daw dem léeg-léeg sa gars yi dañuy naxe nit la judd ko am jinni fekk amul tous billaay gisul daa xamul daa maag moo yam suñu jëndee tuuti suñu listixaar bu normal mooy ñu ko soo leen waxee listixaar dañuy def nii kar Mbaye Simbal Ndiaye defal ma listixaar ci diw dégg nga jox la rendez-vous dix heures ci ngoon dix heures dix heures et demie ci suba. huit heures mu ne mbay mbay na ko nangam la nangam la dafa am faru rab ak kii na génn saraxu nangam nangam mu ñëw nga ñëw toog xala mun la doomu xaar léegi da nga jee léegi léegi léegi xaar xaar ngay rey baa nga dee fekk daa nam yàpp dara dëf la dee yow dee jugal jugal dem yow lii ànd ak yow daa soxor jugal jugal ah, jugal dara moo rey sama njaboot ji jugal man nga ci mu loolu may def nga ne ko xaar léegi xaar léegi léegi ak ñeent fukki mètre per cave fekk am na lu muy wax ko doon ci naaj ci été bi dafa tàng xam nga ñeent fukki mètre per cave léegi léegi léegi juróom-ñetti kilo ko léegi léegi léegi léegi xam nga courant bi bëgg la mu ne la sondeel juróom-ñetti junni sondeel yu jël ci dugub sondeel yu mag yi nag yi jël ci yu julli ci quarante mille jënd ko sondeel xam nga ci problème sondeel moom doon am fii fii ba courant bi di jeex ngay liy jëndi soxlaa nit mu ko jaww nga daw na dem say bopp rek jaar fii jaay fii bii fii jël ñu ne gaa yi daal di woo sa doom bi rek ci biir ay ba ci biir nangam naan dañu naan di tëj tëj ñu yor kenn tëj yor seen baara tëj. yooyu nga xam ndax jullit day doyoo yàlla day doyoo yàlla foo toll xam nga la yor. wa ufawwidu amriya ila llahi inna allaha basirun bil ibad yàlla nelawul billahi alazim yu bëri ñàkk jëm yàlla. ñàkk wóor yàlla la. kon dañ koy doon yàlla. ñun li ñu jàngal mooy jur ñaar ak su jàngal jur ñaar ak wax yàlla. Hadj Mouhamed loolu la ñu wax ne ñu ñun bu ñu benn confidence pour yàlla. wallaahi la wala wala lu dox confidence. koo leen di déglu wala wallaahi ñun kenn koy déglu pour yàlla. mais soo demee ba ba kii am loo loo bëgg dénkaane dégg ko yàlla mu yàlla du nekk loxo bi. <laughs> yàlla du nekk laa ta'khudhuhu sinatun wala nawm foog mën nañu faa nekk ko jàpp di jeex waaye ñu ngi rek ndax waaw damaa jot a suñu nekk. ñu ne yàlla jamono li ci gën am solo mooy am àndandoo yu baax biir gi ci ñi ëpp alal ci àdduna bi ci la bokk moom prince de Brunei. bill gates dañ koo ne ko yow de monde bi liñ ci liggéey doy na waar yéen na jamono foo jaar ba réussir li nga réussir ndax xam-xam la wala ay may la wala am loo àndal ñu déedéet sama entourage moo baax te gërëm sama entourage ñi ma wër ñoo baax Abdou Diouf lu ko xañ réew mi ña ko wër ñoo toog rek naan président réew mi mokk na gañe nga nangam nangam mu ñëw si des ñu ngi invité mu ñëw toog waaye dina ko monsieur le président ndax xam nga ni dañuy mbuus café di ko def juróom di ko jaay ne loolu moo ko daaneel loolu moo tax ñu sol café boobu moo ko daaneel ci parce que dafa am entourage bu bon boo xamante ne moom itam ci wetam rek naan la diw def laa bañ nangam nangam seen diw def laa bañ diw def laa bëgg diw dafa nangam diw nangam diw nangam jàppaleel diw diw def laa di di ko nax di ko nax fekk peuple baa ngi baax ci suuf en deux mille rek ñu ne ko ci biir monsieur le président ça va merci bëgg na lool waaye nag. waaw xel na dellu dellu fële yàggaleel ma ko xëy biir biir si ma am yëpp sama entourage moom mag ñi tamit li leen rawloo li leen rawloo li tax ñu réussir li li entourage bu tamit la bu dox moo xamante ni du la trahir moom moo mooy may li leen may seen maam El Hadj Mouhamed moo ko may li mu ko may seen maam Cheikh Ahmed Tidiane loolu moo ko may li seen maam Seydina Muhammad loolu moo ko may di ko may Muhammadu rasulullah walladina ma'ahu ashiddaa'u ala al-kuffaari ruhamaa'u baynahum taraahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwanan billahi simaahum fi wujuuhihim min athari sujuud te loolu kat ñu yàlla mi def yàlla neex wa billahi daalika mathalu fi tawraat nii yi ma waxoon nii ah taraahum ruk'an sujjadan ah ruhamaa baynal mu'addida wal kufaar yàlla nee na zaalika lii ma wax nii nasalu fi tawraat ci biir tawraat soo demee soo ko ubbee lii nga fay fekk ñu koy tàggee ñu àndul woon alhamdulillah ñu ne ko wax waaw ñu ne ko wax léegi wax nga tawraat injil fàtte nga ko mu ne yàlla nee na doo fàtte injil xam nga la wa masalun fil injili kazar'in akhraja shatahu fa atharahu fastaghlaza fastawaa ala suuqihi yu'jibu az-zurraa'a liyaghiiza bihi al-kuffaar ni waa kër Muhammadu Rasulullah di meññee dafay mel ni garab boo sax jë jë jëm na léegi boo sax boo suul léegi mu génn léegi génn léegi génn suul léegi ñu xool ko léegi lekk ko léegi mais noonu bu baax Muhammadu Rasulullah noonu la yàlla ci yàlla boole moo tax ku la gën ñu la wër moo gën moo tax ñu ne yàlla sax dara la ñun duñu tànn xaritam duñu tànn bi ñu àndal yàlla fas na tànnal fas tànnal lanaa ñeel ñu asxaabanaa ñuy ànd ak ñun. képp kuy traiter yàlla même su ñëwee génn ko ni ñuy seppee weñ seppee ko woon nga tànn ko taxañ mooy lii. faxtar lanaa tànnal ñu yow yàlla asxaabanaa ñuy ànd ak ñun suñu compagnon ci la ilaha illallah bisiri laa ilaha illa allahu bisiri laa ilaha illa allahu tan nan ñi ñuy ànd ak ñun ci secret la xam nga lu tax waxoon naa leen ne laa ilaha illa muhammadu rasulullah am njënd moo am mbir bi nii waaye xaqiqa bi serdër la serdër la daayira la serdër la léegi nag serdër bi soo ci bokkee da ngay toog soo ci bokkul nag lu muy yàgg yàgg yàgg yàgg danañ la jàpp nii da ngay wallahi laajib yàlla bu ñu génne ah bu ñu génne d' abord nga jëm waat maa la ko wax. aylaay la bu ñu génne ko yëg ko jëm mais tamit alko da nga yàqu yaa les requins yaa yaa les baleines gaa yaa ni da lay soog alko nga sa bakkan nga neex nga kenn seetaane ay alko moo tax ñu ne yàlla tànnal ñu ñuy ànd ak yàlla choisir ñu ki nekk suñu ndeyjoor choisir ñu ki nekk suñu càmmoñ choisir ñu ki nekk suñu kanam choisir ñu ki nekk suñu ginnaaw parce que yaa mën a choisir parce que kii ñëw te siidaay la kii ñëw te rambaaj la kii ñëw te naafeq la kii ñëw te yàqkat la kii ñëw te hypocrite la kii ñëw te gërul kii ñëw di lambaatu kii ñëw di seet kii ñëw dàq ci indi ko kii ñëw buur ci indi ko kii ñëw xuma bi indi ko yaa ko xam man xaw ma ko kon yàlla daan na ñi nga xamante ni yàlla yow ñoo la yow tànn leen yow yàlla ku ci bokkul su su su ci som som la mën ko ci génne na toog ba caag dem ci yëf yëf mel ni changé ci moom ci yaramam day dem ba am gerte pour dem dem ba ba day diis ci moom baax dina la de billahi wallahi tallahi faxtar lana ashabana yallahu bi sirri la ilaha illallah léegi nag yaa ngi xam nga serg baa ngi ne ko léegi serg baa ngi wa taw bi lan wërëleen njuum ratanaa suñu mbooloo mi yàlla na yàlla di siri laa ilaha illallah te y a des ennemis invisibles et des ennemis introduits et des ennemis infiltrés ñoom yaa leen xam yow yàlla gérer leen lu mën leen gérer parce que am na comme nu ko daa naan bool yi ah bon voilà xamuñu ko yëguñu léegi nag kooku kan moo ko mën a gérer yow. bagaay bi ñu mën nekk képp mbaaboor bi ñu mën nekk képp déedéet son borom moom mi nekk képp nekk lépp nekk moom lépp moom la ñu wax ne tàmbali lépp. waaye wasa mu ñu naan ah daa ana wasa mu ñu naan na nga na nga na nga masaakay na nga masaakay ah daa ana suñuy noonu gis sëy bi laa ilaa ci jaar bi laa ilaa na nga leen na nga bëgg a def na nga leen na nga leen. na nga leen toog a toogal na nga leen saam na nga leen tong tong tong tongal suñuy noon ci secret la ilaha illallah kii kii mooy chef bu si ñaan ci soo koy jàng yaa ngi jàng ci waaw boo xam si moom la boobu lañ waaw boo xam si allah bu lañ waaw c'est fini donc da nga leen noonu ci yaa ilaha illallah waaw naka la naka la ko. waaye li dem naa daa ala naka ala suñuy noonu di ruum ay laa ilaha illa allah ci xeeju laa ilaha illa allah kooku dafa am lu tax am noonu yoo xamante ne jaadu moo leen di rey ñuy xeej xam nga am ñoo xamante ni seen baat ngay tàgg am ñoo xamante ni yow ngay def dagg seen baat xeej ngay tànn seen biir xol jàmm na ñooñu. waaw foofu la dugg fi parce que dafa am yeneen yeneen yu ci nekk ci biir parce que noonu bii am na lu ñu koy déggee noonu. waaw ah, léegi nag ñu ne ko léegi nag dañoo am ay problème mu ne ñeen la ñu ne ko suñu ruuj daa am problème suñu conscience les consciences la conscience non conscience sont des problèmes dinañ kon problème conscience am nañu problème bu xol am nañu mooy li ma leen doon wax léegi problème bu xel am nañu suñu xel yi baaxul problème mu cër yi suñu cër yi cër yi dañoo tay tay cër yi suñu cër yi dañuy jublu cër yi Joli ak ay ay ay taw ay xale la ñu ñëw ñu ñu def di bànn ñu ñëpp. ba soog fi yéen ndax ba sax yéen am daanaka kii nag moom waxtaanu boppam laa wax. bisimilah dama ko jox dama koy jox wax kii mooy ba sax yéen yaa ngi laabal ab daanaka suñuy yaram. loolu dafa li ma ci bëgg a wax mu mu ko non non parce que loolu waxtaanu boppam la ba trois heures wala minimum quatre heures c'est un problème mooy wàllu laab laab dafa jafe seen ji bi dañoo ñàkk a fayda jëlee na toog ñu ne maa ngi tuur ndox bi dugg daal di jéem ñoo taxaw su ñu jëlee mu bëri jëm gaa ne du koy jàng wala nga doon daal di tuur ne luy wér luy wér sax bu baaxul ñu bëri seen tuur yi moom la ñu seetloo yaa ngi jàpp ba pare su ma jàngal naa la jàppoo de jëndi dox na wallaay surtout góor ñi góor ñi ñoo gën a am problème boobu. ferlu dafa am solo jigéen jigéen ñi ko yàlla bindee moo gën a gaaw a ferlu góor moo gaaw parce que góor euh, awraam moom la ñuy wax appareil lan la ñuy tuddee appareil je pas appareil chirurgical appareil chirurgical jàngatoo yi leen la koy def loolu quatrième nañ ko jàngoon quatrième quatre-vingt-seize ba ko wax quatre-vingt jàngale leen la koy appareil érosion la pourquoi parce que produit génitaux ci la génne taw bi dem ci la génne ñaar yëpp benn jàllukaay la ci benn raadu benn yoon la benn yoon la génne léegi soo tuuree ko borom bi souvent y a des produits génitaux yoo xamante ni nga nekk góor su doon nekkee mu kàllaaf day topp ci jigéen même yoon la léegi yëngu bu dee taw ci sa bopp benn waxtaan la. xale yi mooy jëlaat moo doon def jiw ñaamu nangu doo sangoo saafara mu tëj mu tëj la da nga am ay picc yu ñaaw sa kanam ji am ay ay góom ay yu nekk ngay am parce que laawoo xam nga jàng jàkka ji ak di jàng jëlul semence yow mënoo laa di jàng jël semence mënoo laa di julli donc tamit di jàng di jàng ay kii ay ñaan yi lii donc waxtaan boobu la day xool. dégg nga dégg nga dégg waxtaan bu njënd nit ñi déglu ko xam ne. day baaxul ah yii am na solo parce que c'est très important mais am lii ma moo tax ma ñaan ko yàlla na ko yàlla billaahi soo toppee suñu tuba yi ak suñu tuur ndox yi billaahi doo nangu suñu dégg donc nangu moo tax man la ba tax yeneen yow yàlla laabalal yow yàlla laabal yow yaa mën a laabal laabalal ñu nangu ñu suñu tuur njàpp baaxul ñun xam ne baaxul mooy wa tax yéen ab jaane naa yàlla naaw sëriñ laa jaaxle noonu laay laay laa mën loolu ma ne yàlla seetalal suñu ruux parce que ruuj dafa tilim sa ruuj tilimee wala doo jub fajar sa ruuj tilimee doo ko jëf soo jëlee woon da ngay jënd dem sa yàlla fekk yow xoolal yaa ngi koy dundal di dem di pour kii fekk xoolal sa ruuj tilim sa borom yëpp dañuy yëg yàlla du yëg dara sa ruuj tilim oh. nga def ko sax nag ñu soobee dem naa fekk xoolal sa ruuj tilim nga ne yàlla laabalal fa te dalal ruuj yi te dafa tilim moom it gis gan nga mën a yëg yàlla soo xamante ne doo tudd sax kaw jaay dafa la ca xaw a xamoo sama mag moom fi mu nekk fexe teg seen loxo seen ci seen ruux yaa nga xadara su tuuti fanaan ca yàlla te yow tamit li mënu génn sax nii ndax tilim bu ko jàpp ba mu diis ba tayal ba mënul dem am na ruuj loolu dara yàlla gars yi bu ñu góorgóorlu bëgg nañu bëri ci dara ma ne koo topp yéen moom ñu ne ah ma ne yàlla rafetal suñu conscience moom ñu ne ah, yi li may wax conscience xam nga lii xale ab xale romb la fii xam nga bëgg a léegi léegi affaire naan da ngay def soo lekk Fapal laay déglu ngay aji daal di barkeel tuuti photographier ko daal di ajiwaat waaw toogaat nga ba. xam nga mu yegg fii nga dindi mel ni kuy nuyu jëlaat tuuti mu demaat nga mel ni kuy woo Marseille nekk Patam daal di jëlaat tuuti. waaw daal di saa kër bu baax dégg nga gërëm àdduma. li jëf nag ah dégg nga ay góor léegi ñu ne ñu ne ay góor ci rek ngir mën a gunge gunge rek ah ñoo bokk bagaati léegi am na ñoo xam ne foofu la ñëw foofu la ñëw ñoom mooy sama daalu xeeral yi foofu la ñëw gunge la ñu boo xam ne ñu nekk ci leneen quoi di xaar kenn ku wala moom ñu dem lu ko bëri deux heures nga xam ne élèves yi ñu jàng wala cinq heures ñu laaj dégg nga dégg léegi am na loo xamante ni bokkul la mooy ne ñi nga xamante ni seen xel mais duñ la bàyyi xam nga seen bët gi dugg la mu ngi ne la ba tey kenn nga jàpp dugg yoonu bët yàlla seen xel moom lañ buggee loolu wax dara dañuy mel ni bii wér wér bu ñu seen xel yi moom lañ yebal mu mu ànd ak yow di la gunge di la topp di la gunge di la topp jërë nga jël toog ma nga jàppale benn mbokku sa chef ñu gunge la topp la ba dugg ci biir kër gi ñu gunge la xam nga loolu mooy loo ñu koy fekk baax naa dem rek ñu suy ndox ñu daal di gunge ci biir gars yi woon ñu waat ñëw soo ñëw looy def da nga suñu yëg ñoo ngi taxaw di la xool. Ah, man de ah man de man de dëkkoon man de man lii la nit di wax dégg nga maa ngi koy xam nga yow ñu jëlee ak yéen ñëpp nag waaye li ngeen def rek assuré. alors léegi nag may yàlla kon am nañ problème bu am nañ problème bu xol mais am nañ problème bu conscience jeunes yi seen xol seen conscience yi moo feebar moo tax ñu violé léegi soo ko toppee bu subaa nga toppaat ko ginnaaw soo ko toppaat ko xel li ci ëpp ci duggee rek day day yabal yaram nga topp soo ko toppee jéem koo jël ko jël ko sonn mu ne eh non non yow su ma du man élève laa maa ngi dem naa nga naan da ngay ñëw fekk jéem a xale sa bopp def gaaw. mën nañoo bañ a seet dara mais def ma xarit ma def la xarit def ma jigéen ma def la càmm ma ne d'accord na ñu dem ba mu ci biir kër dafay léegi yëpp bis jot rek la xool parce que yàgg nga ko yàgg nga ko yore ci sa xel te sa jëmm ñëwul ma ne yàlla léegi jeunes yi feebar boobu rek moo am saafara leen ba toog ci yan yàlla nga setal yàlla nga laabal ba mu yéene suñu confiance bi ba dootul mooy bon yooyu dootul ci wa saffir qulubana kooku waxtaan naa ko wax ko fi wa saffir uqulana xel yi waaw ah, bokkul bokkul ak ah xel xel mooy intellect bokkul ak bànneex bànneex mooy conscience bokkul leen ci jiw bi ñu léeg-léeg waaw donc pour affaire xam-xam la ak jàngat yooyu c'est pour le savoir kii nag mooy ay discernement le bon le mal le bien le mal dégg le le l'acceptable la normal yooyu non pour bañ a am lu ñuy wax les euh, déviances sociales ci philosophie léegi nag ñu ne yàlla léegi ne ko man yàlla léegi <laughs> wa saxiixan ajsaamana yàlla saxiixan yaani wéeral suñu kër yi mu mel ni dem na ma nag yow nag lu lor nga ñaan loolu ma ne ko xarit ñoo gën a feebar mag ñi xool leen am na ci ñoom dañuy loobe xool leen loobe. leen bu ñu tëddee saafara leen yow yàlla xam nga leen daal yow yàlla saafara leen tamit yàlla saafara leen léegi dina ko wa baddilan ahwaalanaa yàlla yàlla yàlla nga changé suñu comportement tey jii bu dee dañoo nekk zéro sur one bu subaa yàlla nekk moins un di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku bu nekk un di yokku di yokku di yokku ba nekk deux ba nekk trois ba nekk quatre ba nekk cinq ba nekk six ba nekk sept ba nekk dix dix di treize yàlla na ci yàlla yóbbu mooy wa baddilhum ahwaanahum mooy changer suñu comportement mooy tey jii bu ñu gis tout suñu ko jëlaat eh waa ci gën a muur mais pourtant depuis deux mois yi waaye yow suñu bi kañ yow bu loolu boole tuus benn jigéen bi sama keroog benn xam naa ko de classe am la ñëw gudd romb ko ci gudd kër gi daan na ko ah di am mu waaye ci boppam. ma ne ko yow tey ngaa sant yàlla da dem sa kanam bu war bi doo sant yàlla da dem kii ma doon ko gis mu muur tey nga gis mu muur doo wax alhamdulilah nga mën a taxaw bi ñu ko jàppale ji bëgg koo def ak benn mot ma ne ko dégg nga sa kanam bu war bi dem nañu kii xale kii la xam nañu xam nañu xam nañu la kon yàlla yàlla ñu changé gis nga pour nga dajale suñu moroom yi xam nga léeg-léeg nga dajeeg ñoo xam ne ñaar daan bokk ñoom di baax yi tey jii nga gis ne ñuy def ñu dajeeg yow yow nga koy puus koo liggéey daa yàq te ñu boole ñëpp ay ñoo ngi def seen kii loolu suñu romb rek daal ah kii ak ñu daal ñu tëj kii mais kii li mu tëj ci baaxul kii moo tax ko fekk ak ñun mais kii amul fekk bu mu ñëw yëpp lañ def ci daaw tout lépp lépp def na ñëpp dafa xam affaire ay saa yi def nañ ah def nañ ñeneen ah def na def na la moom itam yàlla yaa ngi ci àdduna am ci yàlla lool léegi nag ñu ne yàlla wax dëgg xabaar xalaat na yàlla nga nangu suñu julli kii tamit waxtaan boppam na de. day julli tuuti mooy li ma leen waxoon sax julli julli ba noppi bu ñu la tëralee sa bopp julli nga rek julli woo julli bi ñëw ci jàkkee julli bi ñëw ci jàkkee ba waylun lil musalliina allaziina hum an salaatihim saahuun di jëw jëw ci jàkkee wa taqabbal siyaamana yàlla yàlla yàlla nga nangu suñu koor ñaari jur la bi mooy koor bi ñu bàyyi beneen bi du du koor de waaw waaw beneen bi mooy sa morom yaa ngi baari baari woo ko koor sa morom yaa ngi dox doxoo ko koor koor sa morom yaa ngi fat fatoo ko koor sa morom yaa ngi jël jëloo ko koor ah sa morom yaa ngi def lii te loolu. loolu koor la ci yow loolu mooy vrai koor koor du li ñu def nii fii ba luy non non non du koor koor mooy bañ bi ñëpp dem ci baari di ko toog ne baari woo muñ googu ngay muñ mooy koor attention l'islam du loolu du dégg de waaye damay wóor ay am ni soo tardé koor fekk yow baax man la loolu xiifal la xiifal ak woor bokkul l'esprit du du du ramadan aussi muñ feeñ yow yaa ngi ci loolu billahi doo toogee ne maa lekk wala nga ne soxna wala fatatuma wala nangal billahi yàlla ñu ngi leen bindal tiyaaba ñu ngi bindal ñu woo chaque jour même bu dee da ngay tardé di tardé di tardé ba du tardé du la am kon tiyaaba daal bi yéen a ko ko rek ñeexee mais loolu firi bi firi bi mooy yéen muñ ànd ak sa papa yi mu ngi ci génn muy tuur ndox bi ngay tuur ndox bi moom mu wéer jël dënn bi rek ci pare. naan taw rek daal di tax jëm ndaw yaram yow nga daal di su waaw wax sa jubay pour mu bañ a gis jël sa kala di puus pour mu bañ a gis te tu tu prends des précautions monsieur daal di tuur ndox daw jël sa temps di taxaw bu wóor ni ñu war a génn yëpp génn na. nga ferlu ba mu set ah daal di jox ndànk génn moom moo nga toog di jouer PlayStation wala moom nga jouer moom passé yow nga daal di waax dem jàpp gis nga yi yi mu def mu neex ci moom te mu métti yow ne lu nekk loolu mooy koor ñu ne yàlla wax dëgg yàlla daara naa yàlla yàlla nga doon suñu dikkaat dikkaat yi du du laay laay la bi mooy mooy pays un këyit moom mooy laay laay laaj mooy li dañ koy fàtte wax mooy dund bi dund laay laay la waaw dund bi mooy lii dafa yàlla ma dund mais comme que ay jëfandikoo ak yow comme nangul ma dama ñi may dund ñu bari ne la ñu àgg ak li may def dund ci man yow xam nga ni yow yaa sama def nangul ma ko waxuma lii nit ñi di déggee laay laay laaj nit ñi suñ biir kër daayira li may doxee ci mbedd bi li may def sama biir kër li may doxal sama mbokk damay doxal sama papa damay doxal sama yaay damay doxal yow ko ene mbedd mi yu ko ngi xaram yi may defee dañ koo xool nii laay laay laa bi may dund loxo yi ma bañ a joxe nii laay laay bi may dund mooy li may bañ a joxe nii laay la boobu la ñu wax yàlla ba tax xam bal azkaara donc ñu la defee loo ci loo ci loo ci di dama yaakaar ne wa kasiran xuluurana wa kasiran barilal xuluurana ah suñuy yiw suñuy yu baax mooy xayraatina rek maanaam ku yor jamono xayru la rek waaw foofu lañ ko tëjee ma nga ba kattan mbay la xullu naa suñuy yiw xaw la may lan du yàlla ci bëri bii dañu ay jaaxal yu bëri déedéet xam nga lan mooy ñu mooy lan mooy ñu mooy lan laa ñu bind leen ndox bi doon ñu bind leen ñu bind leen ñu bind leen ba xoolal léegi xoolal nga ko bëri. boo ca seen xulóo nag mooy nag du bàyyi la suñu jiw xam nga nag moom sëriñ ci baax mooy sëriñ ci yow am ah, ka seen xulóo nag bàyyi la bàyyi la suñu jiw bu yaakaar yàlla moo tax ñu ay plan de yàlla déedéet mooy yàlla xiir ñu ci baax ndax seen maam ay Mouhamad bi nee na yàlla bu mu naan dafay du la kon yàlla liggéeyul ngir ñu bañ parce que yàlla du may dara ndax laaj dara ñu ne mu'minina anfusahum وأموالهم بأن لهم الملك جنة يقاتلون في سبيل الله يقتلون يقتلون وعدا عليه حقا للتوراة والإنجيل فاستبشروا بيعكم الذي بايع به يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وتقوا léegi nag yàlla wa fawwilan hayaatanaa yàlla yàlla guddalal suñu dund wa fawwilan guddalal hayaatanaa suñu dund yow yàlla yow yàlla ci la bi lay laay laay fekk laay laay loolu la yow dund gi mooy ngeen yaakaar c'est la vie sociale non mooy suñu dundu ruux xam nga lu ñu dundee dundu asamaan soo lay du dem parce que seen ruux daa dee ruuxu dund day yéeg asamaan soo deux trois quatre cinq six sept ba àgg ca ci deux suñu taxaw àgg ci yàlla yàlla téye ko kontaan sant ko gërëm ko jëloo ko waaye ci biir par exemple ñu nekk ci naata par par jàmm loolu mooy ñaar xayaa danaa ji guddalal suñu fan gudd fan ay suuf ay deux ans ay quatre-vingt-dix ans loolu mooy prix ah prix un bi rek loolu la prix un mooy gudd fan prix deux nag mooy gudd ruuxi la vie spirituelle la vie des esprits léegi ñu ne ko ba wax ca am arzaqana yokkal suñu wërsëg yokkal suñu wërsëg wërsëg bi du xaalis wërsëg xaalis wërsëg mooy yàlla dimbali la ba mën a topp leen ci yàlla moom bu ko yàlla defal ak yàlla defal na Sénégal am na kala wa tammiman a'marana yàlla na nga jeexal suñu dund yàlla na nga mottali suñu dund fii bi sir la mais haqiqa bi du sir bi qawli la yàlla na nga jeexal suñu dund bi qawli laa ilaaha illallaah yàlla lu ñu dund dund lu mu yàgg yàgg suñu demee bay dee suñu mujj kàddu na nekk laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah yàlla jàll donc daanaka fukki weer rek côté Kane ñaar ñu motul ko ci ñu ne yàlla lii ngeen lii ñu leen ñaan ñëpp nañu koy may xam na ni àdduna bi mayoo ci dara lu dul yaa nga jaarale ci loxo yëpp yàlla Muhammad fa anta baabullahi ay yumriin ataahu min ghayrika laa yadkhulu sallallahu alayhi wa sallam yaay buntu yàlla bi nga xamante ni képp koo xamante ni nee na moomu kër yàlla nee na dugg na kër yàlla nga jaarul sa buntu feneen la damay demul kër yàlla yow yëpp yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo nee yàlla ñoo ngi leen ñaan nga may ñu ñu may ñëpp waaye nag nag kii Muhammad rasulullah mi ñu jàngal yii xamal ñu yii tëggu ñu ñii may ñu may yii xamal ñu xam-xam yii ubbi ñu bunt yii Muhammadu Rasulullah moom lañ lay ñaan nga fayal la. fay nga nag dafa am lu ñu bëgg a xam ci moom su nga xamee ba ci moom nga julli ci moom mooy lan wa hab lana yàlla may fathan mubiinan ouverture bu certaine ubbeeku bu wér innaa fatahnaa laka fathan mubiinan idaa jaa nasrullahi wal wal fathu fathan mubiinan xam nga ñun fatxu ñëpp la fatxu ñëpp la am lu ñuy wax fatxu alqarib am lu ñuy wax alfatxu almubin am na lu ñuy wax alfatxu almutlaq wala alfatxu alakbar boobu mooy ñoom Cheikh Ahmed Tidiane fatxu alakbar la ñu am ñu ci digg bi fatxu almubin la ñu am ñu ñu ñu xamal ñooy am alfatxu alqarib fii la xaal la fii la smaaw la fii la kooku wax soo yàggee yi damay bañ jaxase ñu waxtaanu gars yi ñoom seen jur suñ ne sax xamu bi ñoom ci jaay am na lu ci am na seen bagage yu ji leen yooyu seen euh, naam euh, ak mari salaatal daay man ci dawaat mu ci ak ci ñoom am nañ ci am nañ ci ay détails ñoom sax xamu xam nga xam na la wax yàlla mais sax xamu bi sax moom ñett la sax fu xali sax fu mu bi ak sax fu mutlaq wala sax fu akbar boo baaxoo fii Fathul Qarib moom mooy Fathul Lafaal fii Fathul Mubiin mooy Fathul Lafaal Fathul Fathul ah, ah, ah, Akbar mooy Fathul Zaat fii jëbi yàlla yi la mooy bu njëkk Fathul Qarib fii turu yàlla yi la ci la yàlla dugg fii jëbu yàlla yi la moo gën a dem mooy Fathul Zaat kooku waxtaan bokk na incha allah dinañ ci def waaw fii yëpp kenn ko kenn ko sànni nga bokk ñu ne yàlla wax dëgg naa may ñu na feneen at bi lu wér ku yàlla dimbali rek mu mucc wala bi dañuy wax ne kenn amul jàmbaar amul ku yàlla dimbali mu am wala bi nee ku ku ñu ku ñu ku ku ñeme dañu laa dañu laa ne sax nañ dëgg na ci xeer bari na koo gis muy def lool ni sama borom dimbali dimbalu yàlla la am yàlla yàlla dimbali. ba tax Alxuraan tëj waaw ah, mooy lii ne ko ah, yaa wax Seydou Maama ne ko. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما dana ko yàlla tegal wa yansuraka Allahu nasran ñu ne yàlla wahab lanaa nasran azizan wala kii ma kii ma gën ñu laa koy bàyyi xam nga waxuma yaa Allah lu ma wax yaa bu bu muy bu loolu ñun ñoo ko xam man xaw ma xaw ma bàyyi ci maanaam bàyyi ci maanaam léegi ma ne ko yàlla ya rabbana yow suñu borom hab lana may ñu wëpp yaatal nabi ñu gis Seydina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatim والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. kii ñaari firi la moom ñaari firi la firi bu njëkk bi mooy yàlla ñu yàlla wan yoon yàlla wax na wan gi mën na nekk janeer mën na nekk jël mën na nekk gis nii avec les yeux de la tête am na kenn du ko weddi parce que suñ ko weddee weddi tariqa tijaan suñ ko weddee weddi l'islam avec les yeux de la tête seen maam bi daan la bokk fii ci ndax wër fa mu ne lamp baa ngi de lamp protocole laa koy gis nii mooy allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim seen maam bi daan la bokk fii ñu lamp protocole laa koy gis nii moom lañu ñaan yàlla ni ne ko may ñu ah kii nag ñaari siré bu njëkk bi mooy gis bi ci gént wala ci niñ koy gisee boo waxtaan boppam la waaye am na beneen gis bi gën a am solo mooy fexe ba minute bu jot ngay ànd ak yeneen bi ba looy def di ko séddu di ko bàyyi sa bàyyi kooku mooy ñaan bu dëgg dégg nga boo duggee sa waaye ci ci jaan yi yàlla ñu may ñuy gis nonoom li Cheikh na ci Tijaan moo doon moo ko doon ci xam-xam bi doon ko ci deret ji moo ko doon ci sirru ñett yëpp moo ko jël ñii leen ñii dañuy force bi rek ci xam-xam bi baa ngi doon ci sirru baa ngi doon aslëf ci deret ji moom ñett yëpp la boole na ko fuuf jël yëpp la jël jël fee jël deux jël trois jël quatre jël cinq jël six jël sept jël huit jël neuf jël dix ah jël vingt jël quarante jël cent jël deux cent jël mille ba chiffre bi jeex kan moo jël benn benn benn raam kenn amu ci raam raamu ko Cheikh kenn ku ci biir suñu raam. loolu wóorul wallaahi at la dañu léegi ci déedéet déedéet benn kii la léegi nag soo fay rek Cheikh léegi nañ ko soog a wax nag nit yàlla yi noonu la ñu def suñu maam suñu tubaab loolu la ñu jàngal waaw laa tax ci suñu naam laay gis bu bala bu ci diwaanee bu leen boole ngeen ci ñu baax de bu ñu ko waxee ñëpp dañuy boo dañ ci wax loolu bu boole yeneen bi suñu baax loolu xel la mu doon ñu ne ñu ci ah ba bi ñu ci yaram mu ne dama soo leen baax dégg leen Muhammad ngeen def fii soo ko seet ñu baax mu bokk ci hors place la hors catégorie la biir jàngoo ne ko salli wa sallim mu julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi al-abrar ak ay waa këram baax mar mooy ku baax mooy ku dul tooñ mbindeef te du tooñ waru mu jëm mooy al mar kooku mooy mar mooy borom mu war a am doole yaa barlu deux cent deux la yaakaar naa ne ñoom xam nañ xam nañ li fi nekk mooy ñaari mooy téeméer tur yéen ak ñaar ma kii ko yàlla li mu la mooy su yow su ne yow nag ci biir la ci biir tudduñu ko waaye moom ci biir ñaar Mikaayil moom ci biir ak malayka léegi nag chef yonent bi la jox Jibril li ko jox jox na ko Muhammad Muhammad li ko jox jox na ko chef cheikh li ko jox jox na ko kii di cheikh Mouhamadou Ghali war nga wa jaabiyan fayal ñu yow yàlla marji'ana al-Ghali suñu delluwaay suñu référence al-Ghali mooy cheikh Mouhamadou Ghali wa jaabiyan fayal ñu fa tey raja'ana suñu yaakaar al-Fuuti cheikh Oumar Fuuti daal borom dégg dégg mbéy borom borom bañ a gaañ wala Adama ay sax ma ngoog Cheikhul Fouti ñu ne wajaabiyan fayal ñu xudwatana aliyan fayal ñu sunu sunu royuwaay bu mag bi bi ñuy wax Cheikh Aliou Ngom Ngom fayal fayal wajaabiyan ak Cheikh Abdullahi mooy Cheikh Abdullahi Sam kooku moo tax nga waxaat ne wajaabiyan yàlla fayal baaxanaa biraanan mooy kam Cheikh Birane Cissé Cheikh Birane Cissé mooy sunu lampe bi bi parce que jox kii mooy kan wa jaadiyan mu nit ki ñuy tëbb al barru mooy El Hadj Ahmad wa jaadiyan nag wa jaadiyan nag le gardien du temple qaidana Marocains yi bu ñu ko tuddee Maodo man leen juum ngeen Maodo c'est pas le timonier le timonier c'est El Hadj Mouhamed Ndeye wallaahi al-azim mais le timonier mooy le grand berger benn yëpp mu toppatoo ci ay junni di ko yàlla ñëpp defal ñëpp te lépp taxawaanuwul jiwul lambar lambar jiwul te lii yor bàyyi yoon mu bari mu néew mu toog loolu yàlla def ak yàlla ba jamono yëpp paase ñëpp di xëccoo ñëpp di dem ñëpp di wut ñëpp di di rëcc loo. moom mu doog moom rek naan suñu ko cooy fa la dogal suñu ba jamono yëpp jeexal seen muusee jeex seen musée jeex ku ci tiit daw mu ñëw fa ca aaju wallahi alazim xaajide naa suñu kii ñu dirigé suñu maître suñu kilifa suñu idole ki ñuy roy ki nga xamante ni ñun moom moo fees suñu bët ba duna ñëw gisati kenn ba kenn mënu ci ñu perturbé kenn loo mën di am baax na suur nañu parce que xam nañ ni am na ay milliards nguur gaa koy wax toog mais te yëngatuwul moo la gën a yaru moo la gën a tuuti moo la gën a baax moo la gën a xam àdduna moo la gën a rafet moo la gën a yëngu yëngu na lépp lépp la ci cër ci yàlla tax laa jaamu yàlla gën laa jege yàlla gën laa bëgg Muhammad gën laa jege Cheikh Diagne gën laa naan ci kaasu leer yi ëpp na lépp nga toog yow. te bu dee si la moo tax ñun ñëpp ñu baax surtout ci kanam ne ko la wallaahi la loolu la mais yi ci des yëpp am na mais am na lu mu am te kenn amu ko mooy wane si araw ñëpp ci yàlla loxoom bu dul boobu yàlla di am yoon jaay di ci def lépp di àpp te mu ko wax. jamono bu a dugal mu toll jot ci yàlla bi mu ne reporté ko. billahi te mu ko wax mu ko wax moo ñu ne qaidana kii na ñett la qaidana bii ñett la moo ñu koy wax ñetti yoon benn bi yonent bi la benn bi maam mu jógee benn bi seen ma walaaj Mouhamed Ndieguène léegi nag ñu ne ko yow sa baay baax na Birane Cissé baax na Ablaye euh, Birane Cissé baax na Ablaye Samb baax na Alioune Ndongo baax na Cheikh Omar baax na Cheikh Mouhamadou Ba Gaye baax na Cheikh Tidiane baax na yeneen ci baax na waaye nag sa doom walaaj Mouhamed Ndieguène baax na parce que bu ko joxee yàqul waaye nag ba walaaj Mouhamed Ndieguène tamit ci bi wàcc yàqul wala di leen fayal sari la mu nuyu boo ma mu nuyu tey jii su xëyoon dem feneen ñun ñëpp tamit. waaye moom mi toog malgré tout malgré toutes les difficultés moom mi toog loolu wax rek mu ne li ko bàyyi amul benn kër waaw lu keneen am jëlal ma ko léegi nag ñu daal di tëjee nag tafsiru la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ilahu ya rabbana bi jahi taji al arifin wa jahi hamil liwa'i wa filin خيرنا من هدي الأرمان توبة وتوبة وعلم والعمل وتحقيقا والنصر على الاعداء واجعل في على البلاء والنصر بالاسماعيل قلوب مع النبي احمد الابتدائي لنا في الكرب والرحمن والمصطفى واحمد الابتدائي الكون سوى الرحمن والمصطفى وأحمد الرجال الكون سوى الرحمن والمصطفى وأحمد الرجال وسلما وسلما على النبي لا إله إلا الله

على النبي الآن